baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim xurrimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum wa axawaatukum wa ammaatukum kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayam ñaar fukk bi ak ñett mooy lii tàmbali woon nañ ko ci jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu walminna ñu ngi waroon a gis nag li nga xamante ne laay bee gudd moo tax jànguñu lépp mooy ñu ngi waroon a gis tontu sa laaj bi nga laajoon ndax suñu boroom kat dane ginnaaw bi mu waxee ne tere naa leen mu leen takk maanaka habaawukum li nga xam ne moom la dencoon seen bàyyi lu dul lu jiitu loolu foofu it masala bii nga laajoon manoon naa dugg foofale moo maa nakaxa moom lu muy tekki ku sa baay masa sëyal même bu dee ne boog du sëy bu jaar yoon mooy ku mu masa joteel moo xam ne koo xamante ne daa masa joteeg moom même bu dee ne jaarul woon ci yoon wala boog li muy wax nii mooy ku mu masa sëyal ci sëy bu jaar yoon loolu mook sa laaj bi nga laajoon bii weesu laa naka niroo nañu mooy bi mu waxee lool ba pare ne nag xurrimat daal dinañuy xaraamal aleykum ci yow ci yéen góor ñi ummahatukum ngeen di denc ci soxna ci ci wàllu sëy ñi nga xamante ni ñooy seen yaay yi de wa banatukum ak seen doom yu jigéen yi léegi nag nga ma sab laaj ma ne la woon tegal foofu sa baaraam dañ naan la loolu noonu nga xam ne kii nekk ngi nga xam ne doomu njaaloo la waaye biñ defee test yi moom dañoo gis ne kii nii ndoxam moo composé wa xale bi waxoon nañ la charia neewul ne kii waxul ne du biologique de moom dafa ne ba mooy li mu reconnaître mooy daa jaarul yoon rek voilà mooy procédure ngir doom juddu nii la waroon a jaare waa ji nag respecté wu ko kon nag dañ koy xaj li nga xamante ne nii <coughs> mooy li nga xamante ne nii conséquences yi da koy dal voilà ndax almaduumu charan kalmaduumu xissa li nga xam ne ci charia reconnaître ko day mel ni existé wul léegi nag nga ne walla ñëwal léegi nag ci sama tontu bi moo gën a moo bu ko defee insha allah léegi nag loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuute dafa am benn mbooloo boo xamante ne nii ne waaye nit ki bu dee ne daa daa daa daa daa joteeg benn femme ba pare mu bëgg a takk mooy ci loo xam ne dafa njaaloog benn femme ba pare léegi mu bëgg a takk ki nga xam ne mooy yaayu ndaw soo sële wala ndaw soo sële doomam loolu loolu mën na loolu kenn loolu mënu koo tere parce que loolu dafa xaram mooy mooy jote gam jote woon ak ndaw sële loolu lu xaram la mooy zina la defoon dafa njaaloo woon kon nag lu xaram moom def lu xaraam du tere lu dagan du la ko aaye loolu am mbooloo mu ko wax am beneen mbooloo boo xamante ni nii dañ ne bañ a xaraam loolu bu xasee am moom mooy dañ koy xaram gis nga misaal bi ñu wax wax naa la moom misaal bii benn la mooy nit ki nga xam ne moom dafa dafa njaaloo ba des ko doomam jooju man na koo takk voilà loolu ñi ñi ne lu xaraam moom de toute façon loolu mënula xaraamal dara loolu dafa def lu xaraam manu koo takk voilà loolu mooy ne moo non lu xaraam manu la aaya lu dagan voilà comme que charia reconnaître wul que ne kii moom doomam la kon kooku lan waaye ab étranger la ci moom mën na koo takk am na ñuy wax loolu waaye loolu noonu. ci côté sa masala bii nga laaj loolu benn wax la mu am beneen côté boo xamante ne nii boo leen ci boroom xam-xam yi dañu ne rahmatullah alayhi non non koo mënu koo takk xam nañ ne moom moo ko jur waaye charia comme li nga wax sànq waxul ne moom xamul doom biologique waxul loolu de neewul na biologique am mooy ki ko mais dana jaarul yoon léegi nag comme que jaarul yoon loolu it dañ ko ci ba façon beneen façon sanction bu ñu xamante ne nii moom lañ koy tegaade la que ne moom manula denc kooku ndax même bu dee charia reconnaître ne doomam la kooku biologiquement moo ko jur te sharia da koy tegal beneen façon daan boo xamante ne nii mooy ne waa ji du takku koo kële voilà loolu mooy ñaari wax yooyu ñoo ci am ci borom fuqaha yi daal loolu mooy li nga xamante ne nii ci gàttal ci sa laaj ci si sa laaj boobu nga doon laaj ne kon nit ki bu dee ne daa am doom joo xam ne doomu urzu la mooy doomu njaaloo la bu jigéen mu nekk mag kooku est ce que mën na koo takkam déet am dañu ne bee dara newu ci parce que moom lam defoon dafa xaraamoon te doom ji dafa étranger ci moom gën a sàmm mooy li nga xamante ne wax bu mujj bi di ne non non kooku dëgg la waaw étrangère la ci moom ndax manu koo donn même bu dee ne biologiquement mooy baayam manu koo donn ndax charia reconnaître ko te wax nga ko sànq almaa doomu jaran kalma duuma xissa li nga xamante ne nii moom ci charia amul daa mel ni ci wàllu euh, ci biti nii lu palpable amul léegi nag loolu dëgg la waaye nag kii dañ koy dóoraale beneen sanction ndax bu ñu ko bàyyee noonu rek loolu moom moom moom moom li gën mooy daal dañu leen di dóor benn sanction boo xam ne waaju du mën a denc kooku même bu dee ne du doom boo xamante ne bu charia reconnaître la même bu dee biologiquement moom mooy ki nga xamante ne nii moom mooy moo ko moo ko mooy <laughs> mooy bàyyi biologique mais du bàyyi ci wàllu charia reconnaître loolu ndax moom dafa bëtoon mbaar kon nag affaire boobaa ngële léegi nag kantaa li ñu doon wax sànk waa ji nga xam ne dafa sëy ak benn femme dafa njaaloog benn femme léegi nag bëgg koo denc wala mu denc bëgg denc book yaayu femme boobu wala femme boobu am doom ju jigéen moom moomu bëgg koo denc am na ñu ne ci boroom xam-xam yi ne loolu moom xaraamalu ko bu ko neexee mën naa takk yaayu ndaw soos wala doom ju mu jur parce que lële mook la esprit bi ñu jóge woon sànk rek kayam lu xaraam en fait lu xaraam du du xaraamal lu dagan mooy sëy yi dafa dagan te ndaw see dagan na ko doomu ndaw si même bu dee dafa njaaloo woon ak moom ak yaayu ndaw si dagan nañ ko wuy le problème njaaloo woon na def na dóor nañ ko yar yiñ ko war a dóor bu dee yiwu sharia la wala tuub na bu dee foofu amul sharia léegi nag am ñeneen ñoo xamante ne nii da waay yow da xaram kay ku mel ni ñoom Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu na ko noonu ñoom Seydina Sufyan ak ñoom Seydina euh, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ak li nga xamante ne nii mooy mbokkam ma al imaam Ishaq ibn Rahawi te wax ju mel noonu jëlee nañ ko ci imaamu Malik rahmatullahi alayhim kene nag mu ngi noonu kene moo yem rek mooy mu nekkoon sëy bu dagan ak bu xaraama ci yem boo fi masee jaaloog benn jigéen manoo takk yaayam te manoo takk baayam am nag ñeneen ñoo xamante ne nii surtout lu ñuy jële ci ibal imaam ibn al imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi ne waaye bañ koo man a takk loolu ndax lu xaraam la lu xaraam la te du daganal du xaraamal loo xamante ni dafa dagan kon daal ci gàttal loolu la kon nag ñu continuer wala tankixu kon nag bu leen denc maa gi nga xamante ne nii ci jigéen naka xa dencoon na leen a baawkum seen ba non non xurrimat wala xurrimat xurrimat aleykum xaal dinañuy xaraamal ci seen kaw ummahatukum seen yaay yi wa banaatukum ak seen doom yu wa xawaatukum ak seen sœur yi moo xam sœur boo xam na nag shaqiiqa la mooy yéen na bokk nday ak baay wala yéen a bokk baay kese wala yéen a bokk yaay kese ñoom yooyu yépp ci yépp ñu dañoo xaraam ci ku góor gi mu leen di denc wa ammatukum waaye it xaraam na ngeen di denc seen bàjjen yi mooy ñi nga xamante ne nii mooy sa côté yaay sa côté baay ña nga xam ne say bàjjen ñoo ñu yow ku góor gi ñooñu dafa xaraam nga leen di denc waxaal alhamdulillah wa xaalaatukum ak seen tante yi mooy sa côté yaay ñi nga xamante ne ay sœuram ak ay grande sœur petite sœur ñoo ñële sa dafa xaram ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom nday ak baay wala baay kese wala yaay kese ñooñu xaram na yow ku góor gi ngay denc sa tante yooyu de wa banaatul axi waaye sa doomu frère yow sa mag wala sa rakk bu góor yow manoo mu am doom bu jigéen yow ku góor ki manoo ñëw di leen takk wa banaatul uxti waaye sa sa sa sa do sa sœur mooy sa rakk wala sa mag bu jigéen boo xam ne a bokk nday ak baay wala yéen a bokk baay wala ndey kese kooku doomam yu jigéen manu ngeen leen a danc wa ummahatukum allati ardanakum ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo leen nàmpal moo tax loolu am solo daw soo xamante ne nii comme suñu dëkk yi nga xam ne nit ki day bàyyi doomam fii muy jooy am beneen jigéen boo xam ne mu ngi fi fan yooyu daa am ay doom daa am doom comme moom léegi nag comme que yaay ji newu fi moom muy jooy mu jël ko di ko nàmpal saa su ne noonu lay def kooku dañoo war a xam ne kii nii mooy doom yu ndaw soosu non man la takk doom yooyu ndax ñoom ay ax ay ox wala ñuy doon bu fir radaa mooy ay mbokk lañ ci wàllu frère de lait la ñuy doon wala sœur de lait te tamit ndaw soosu ko nàmpal kooku it manoo koo takk de kon nag wa ummahatukum ak seen yaay yi nga xamante ne nii allati yardanakum yi nga xam ne ñoom ñoo leen nàmpal wa axawatukum min ar-radaa waaye it ñi nga xam ne moom lañ doon wax sànq seen sœur yi nga xam ne yéen a nàmpandoo mooy ñi nga xamante ne nii ñoom daanaka ay mbokk lañ ci yow parce nàmpandoo nàmp googu day tax yéen comme ay mag ak ndaw ay ay mag ak rakk ngeen di doon kon nag mu ne ñooñu ngeen bokk nàmp jigéen ñooñu le même bu dee ne moom tubaab bu weex tàll la yow ngay africain bu ñuul kukku ngeen bokk benn jigéen nàmpal leen ndaw soosu moom sa mag la wala sa rakk la yow itam rakkam nga walla magam nga mënatoo koo denc même bu dee bokk ngeen benn askan ndax yéen a nàmpaloo kon yéen a nàmpandoo mu ne wa ummahatu nisaikum ñeneen ñi ma xaraamal ci yéen ngeen takk leen yéen góor ñi mooy wa ummahatu yaayu nisaikum seen soxna yi wa rabaibukum mooy yow sa yaay yow sa soxna yaayam manoo ko denc de wa rabaibukum allati ak ñi nga xamante ne nii mooy ay doom yu jigéen la ñuy doon allaati yi nga xam ne fii xujurikum dañoo ñëw ci seen jargon ci seen ci seen ci seen seen juron ñëw ci seen néeg yi mooy nga xam ne dangaa takk benn jigéen fekk moom jotoon naa am doom jigéen joo xam ne bu mu masoon a am ci beneen sëy la wala sax même bu dee ne leneen lu man di doon léegi kooku bu ñëwut moom ci kër gi wala mu bañ fee ñàkk ñëw benn la comme ni nga xam ne loolu mooy li dëgër tekkiwul comme li ko yenn ci zahir yi di wax naan non bu ñëwul si bi muy sëy si bu ëndiwul doom jigéen ji kooku mën na koo denc loolu moom du waxu dara parce que lii mooy li ëpp lim doon demee di ndaw si buy dem fenn di sëyi day yóbbaale doomam looloo alxuraan waxe noonu sinon même bu ko ëndiwul moom bu nekk feneen ndax moom feneen la yaroo kooku yow manoo takk kooku ginnaaw ba nga takkee yaayam kon nag mu ngi noon min nisaikum fii hijurikum jigéen ñi nga xam ne warabaibukumul laati ñi nga xam ne seen doom yi jigéen yi nga xam ne seen ñoom seen doomu soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci seen néegi min nisaa'ikum te tukkee ci seen jigéen ñi allaati yi nga xam ne nag daxaltum bihinna ñoom dugg ngeen ci ñoom wéet ngeen ci ñoom séq ngeen dara fa in lam takunu daxaltum bihinna bu dee nag jigéen gi da nga koo takk waaye dañ leen a maye noon après daa laata ngeen di wéet laata ngeen di gise nga fase ko bu boobaa nag fala junaha alaykum amu ngeen benn ngaañ amu ngeen benn problème ci ngeen denc ñoom seen doom ju jigéen ndax loolu jafewul woon dara wa halaa'ilu abnaa'ikum azwaajikum waaye xaraamal nañ leen li nga xam ne mooy seen soxnaay seen doom yi nga xamante ne nii alladiina ñi nga xam ne doom yi nga xam ne min aslaabikum ci seen geño lañ jóge sa doomu bopp bu amee soxna ba bàyyi ko kooku mënoo koo denc loolu moom c'est xaraam wa an bokk na ci li ma leen xaraamal ngeen denc leen mooy ngeen di boole baynal ukhtayni diggante ñaari sœur ñaari jigéen yoo xam ne ñoo bokk nday ak wala ñoo bokk baay wala ñoom ñoo bokk yaay kooku manoo ñëw di leen boole naan ñoom ñaar ñépp sama gannaaw lay jàll déedéet illaa ma qad salaf lu dul li nga xam ne jiitu woon na ngeen koy def léegi loolu ndax jooye léegi c'est xaraam amatul mënatu la nekk inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa taala kaana nekkoon na tu dañ di nekk gafuuran aji jaatu jéggal aju njaa yaatu li nga xamante ne mooy ak njéggal rahima nekk na koo xam ne ku aa ku yaatu ak yërmande la wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina alihi wa sahbihi ajma'ina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun alal mursaliin alhamdulillahi rabbil alamin